alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimiya wa salaas wa an Safiyyata binti Abi Ubayd rahimahallaahu ta'aalaa an ba'di azwaaji nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallaahu anhaa ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man ataa arraafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salaatun arba'iina yawman rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu ta'aala mu naaw bi nga xam ne ci suñu chapitre trois cent trois ci baabu nahyi an ityaanil kuhaan buntu bi wax xaraam gu mu xaraam di dikkal xeetu jabarkat yeeg seen yooyu yeeg ah gisaanekat yi suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis bu njëkk bi mu ne woon mooy xadis mille six cent soixante-huit mu ne woon an Aisha radiyallahu anha annaha qaalat sa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam unaasun anil kuhhaan fa qaala laysa bi shay' walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi ci tegu muy 1669 mu ne waan Safiyyata binti Abi Ubayd mu ngi jële ci soxna soo xam ne Safiyya la tuddoon di doomi Abi Ubayd rahmatullahi alayha bokkoon ci waa Saqiif dëkkoon Madina tamit ah moom nag am na ñenn ñu ne euh, te ne gis na leen sa asalam saxaaba la am na nag ad-Daaraqutni daa mel ni moom eh, àndul ci loolu waaw waaye mu ne kon Safiya boobu bi ba'di azwaajin nabi mu jële ci lenn ci sax soxnaa yonent way saa saam xamuñu exactement kan la ñenn ñi nag dañ naan Hafs yaay Hafsa la wala yaay Ummu Salama kenn ci ñoom ñaar la mais en tout cas xamuñu ko mais loolu euh, amul problème comme hadiisu Ibn Mas'ud dañ génnoon ci sax imam muslim tamit ci jotaay bi ñu génn bi mu ne kenn axbarani rajulun min al ansar kenn ci lansaar yi góoru min ashabi nabi ci sahaaba yin saasa moo ma nettali man abdullah ibn abbas kene benn guddi dañoo newoon a yeneen saasa benn étoile filante romb comme loolu la rek loolu xamuñu kan la mais loolu ñooñu dëgër la mu ne kon kenn muy jële moom safiya bi du soxnaa yeneen saasa bi ci safiya bintu bint abi ubayd bokkoon ci mu ne ah, mu jële co yonent bi ci kenn ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci kenn ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam radiya wa radiyallahu anha an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam anna qaala annahu qaal mu ne yonent saa sallam nee na man ataa képp ku dikkal arrafa waa juy jéem a xam-xamlu ab devin la ko tubaab di wax mooy ab gisaanekat waaw fa sa'alahu di jaay daa mën a gis lii xew ëllëg xam na ko fa sa'alahu mu laaj ko an shay'in ci dara ak dara jooj nu man di dara waaw sama fas wi de nangam ak nangam nan mooy avenir am sama doom ji ah ba sama ab sama bi sama nangam ak loo ko man di laaj fa saddaqahu ba nga demee waa ji wax la nga dëggal ko lam tuqbal lahu salaat kooku na ko leer ne kenn du ko nangul julli bépp sa arbaina yawman quarante bés ñeent fukki bés lépp lu mu julli kenn du ko nangu la hawla wala quwwata illa billah ñun ñun dafa mel ni yii xamuñu ko quoi yow nga dem ci meer bi yor pitaaw yi di la seetal yow ajarat ajaratu joor nga dem seeti meer bi nga ngeen toogee sa xarit rek nga ne xoolal ma nag taa yi nag mbir xaw naa dëgër nag mu sànnil la mbir yi ne la gis naa nangam ak nangam nga gëm ko yow fii ak quarante jours lépp loo julli yàlla du ko nangu <laughs> ya imagine nga dee ci diggante boobu nag nga présenté ay julli li dina manqué ci diine gi nga présenté ko loo xam ne yàlla nee la dara boo ci nangu yoboo nga leer ko parce demoon te ajaratu joor yow ajaratu joor ka nga xam ne gisaane bu petaawal la naan la dangam ak nangam nga gëm ko wal iyaazu billah mu ne rawaahu hadis na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullah léegi laaj bu mi mooy est-ce dong moo kaa ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmad indi na ko woon ci ñaari bërëb musnadu almadani hadisu ba'd azwaji nabi sallallahu alayhi wa indi na ko ci bërëb yooyu ñaari yoon imam muslim nag benn bërëb kese la ko indi imaamu muslimu mooy hadis biñ la tuddaloon xam nga hadis biñ gisoon bii weesu ci Riyad bi Sayyidatu Aïsha imam muslim biñ ci tegoon mooy hadis ibn Abbas bi biñ la doon wax sànq naan akhbarani rajulun min ashabi nabi sallallahu alayhi te gisoon ko nag bii weesu bi étoile filante bi rombee étoile bi ndawee léegi ginnaaw xadis boobu nag bii la ci teg ci kitaabu salaam baabu tahrim al-kahana wa ityaan al-kuhan mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi imam Muslim rahimahullah mu ne nettali na Muslim sëriñ di Muhammad ibn al-Muthanna al-Anazi di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri si woon ci az-Zamin al-Basri gane àddina 167 génn àddina 252 sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhim qaala mu ne haddathana Yahya imam Muslim ne ya'ni ibn Sa'id mu ne kii nettali mooy Yahya di mu ne mooy ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri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 mawla abdillah ibn umar ibn al-khattab abu abdillah al-qurashi al-madani <coughs> rahimahullah génn am na wuute an safiyata rahimahullah mu jël ko ci safiya mooy safiya bint abi ubayd ibn mas'ud ibn amr ibn umayr bokkoon ci waa saqif al madaniya moom la imaam al-hasan ne am nañu ne gis na leen saa sam dañ na leen saa sam ñu ne imaam ad-Daaraqutni nag ne eh, déet <laughs> an bandi moom Safiya mi nag euh, kii la quoi nu mu tudd mbokku ñoom Ibn Omar la tamit voilà euh, parce que euh, Safiya Safiya mbokku ñoom Ibn Omar la tamit voilà waaw quoi <laughs> waaw waaw waaw wallahu ta'ala alam léegi mu ne kon mooy safiyatu moomu léegi safiya mu jële ci an ba'd azwaaji nabi nag ci lenn ci soxnaay yonent bi alayhi salatu wassalam mais kooku mooy kan kooku ñenn ñu ne Hafsa la ñenn ñu ne Ummu Sulaym la mais xamuñu radiyallahu anhuma loolu en tout cas kum ci doon c'est la même chose radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi nabi soxnaay yonent bi alayhi salatu boo biyee jahalatu sahabiya la tadur ak sahabi seenum ñàkkaam ndax ñoom yàllaa leen wóoral tawal gisoon nañ ko ci hadis biñ la waxoon bi nga xam ne asid ibn abi asid moom la wax jële ko ci kenn ci jigéen ñi nga xam dañoo jaayante woon ak yonente bi alayhi salaam ci hadis mille six cent soixante-cinq wa an asid ibn abi asid at-tabi an imra'atin min al-mubayyi'ati qalat kana fi ma akhadha alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi al-ma'ruf alladhi akhadha alayna alla na'siyahu fi alla nakhmisha wajhahu voilà yooyu gisoon nañ ko la alhamdulillah masala boobu masala jahalatu sahabi ñi ci suuf kay la ñuy seet ndax ñoom kulluhum udul ñoom ñëpp ñoo wóor ndax borom bi moo leen ne radiyallahu anhum te inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin borom bi daal leen gërëm te borom bi du gërëm ñoo xam ne dañoo génn topp léegi nag soxna boobu ci yonent bi alayhi salaam anin nabi muy jële ci neen sallallahu alayhi wasallam annahu qaal man ata arafa képp ku dikkal koo xam ne day gis-gislu moo day xam-xam lu ci biddiw yi lay jaar am narkat boo xamante ne day xam luy nag arraf bi bu boobaa day dugalaale kahin bi waxoon naa la bu dee dañoo tudd kenn ki rek dañoo tudd kenn ci ñoom bàyyi noonu mooy day dugalaale lépp mooy rek ak ak gisaane ci ci ci lu gaw mais bu dee dañoo tudd ñoom ku nekk kenn ku nekk ci wet gi ñu dajalo ku nekk day jël uh, uh, mbiram xam nga arraf waxoon nañ la ni Imam An-Nawawi tudde buntu bi babu nahyan ityanil kuhan wal munajjimin wal urraf wa ashaabi ramli wa tawaariqi bil hasaa wa bi sha'ir wa nahwi daalik boobu arraf day jël li muy tekki kuhaan yi jël kuhaan yi jël li ñuy tekki munajjim moom lay jël li ñuy nga xam ne munajjim bi jël li nga xam ne moom laa tekki léegi kon fii nag arraf bi bul tekki ne arraf waxoon nañ la foofu mooy ki nga xamante ne nii lan lay liggéey <clears throat> mooy daa am loo réer la muy jaay ne moom xam na ko quoi waaw li ci ànd ak collaborateur u bi nag lay lay sukkandiku ngir fexe xam sa loolu réer fan la ne waaw waaw loolu rek waaw ba pare tas sa digganteeg sa mbokk yi naan la waaw ka xeereer wala ku ñuul ko te gàtt waaw moo ko jël sa boyatu or bi riir sa natt bi nga teeg gi ñu ne ko tuŋaañ ka ko jël nii la mel voilà nii ak nii léegi yàq non seulement yow li gën li gën garaaw mooy lii muy def mooy boo demee fa sa alawan sa yin nga laaj ko dara ah riwaay eh, mu ne <coughs> léegi sauf que riwaay muslim bi amul fa saddaqa huwa ah. <laughs> xam nga xam nga kii num tudd eh, imam mu kii num tudd an-Nawawi rahimahullah moom ni mu andi ci riwaay bi dana fa saddaqahu képp koo xam ne an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu man ataa arrafan ku dikkal ab disaanekat fa sa'alahu an shay'in mu laaj ko dara fa saddaqahu mu dëggal ko lool ci riwaay imaam Ahmad yi la am mais riwaay imaam Muslim bi moom mooy fa saddaqahu yi ñëwu ci waaw ñaari riwaay imaamul Buxaari imaam Ahmad yëpp da cee am. moom mooy haddasanaa xam ne Yahya ibn Sa'iid ma al-Haafiz al-Qattaan mi nekk ci càllale bi eh, moom ci moom la ko jële bi jaar nga xam ne Muhammad ibn Musanna sëriñ imaamu Muslim bi ci moom la ko jële moom imaam Ahmad ci moom la ko jële direct Yahya ibn Sa'iid seen sëriñ bi qaala an Ubaydillah mooy al-Umari qaala haddathana Naafi' ah mawla ibn Umar an Safiyya bint Abi Ubayd ath-Thaqafiyya an ba'di azwaaji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ataa 'arraafan fasaddaqahu bimaa yaquulu lam tuqbal lahu salaatun arba'iina yawman eh, yawman loolu imaam Ahmad moo ko soloowe noonu fasaddaqahu mu dëggal ko sinon bu dee ne imaamu Muslim amul fasaddaqahu danem foofu si sahih imam muslim ani nabi sallallahu alayhi wasallam annahu man ata arrafa ku dikkal ab gisaane kat ah moo xam ci day sukkandikoo ci saytaane yi directement wala ci astrologie ci astre yi day xool naan sa biddiw ak sa nangam biddiw bee ba mu fekkee ba mu fàqee nangam ak nangam lii way xew wala boog ba lii sa yow yow ci ñi nga bokk ak sa astre lii ak noonu yooyu yépp a ci yam waaw nga ñëw fa sa'alahu an shay'in mu laaj ko ci lu mu ko di laaj ci mbir yu war a xew wala loo xam ne lu xewoon la mu bëgg koo xam mais kump na ko mu ne la ko comme lu réeram ma bu mel noonu muy kàcckat bu bu rëy di wootewu na daa xam kumpa kooku laaj loolu lam tuqbal aji laaj ji deesut ko nangul salaatun benn julli arba'ina la ñeent fukki guddi man nag xoolal da ngay laaj bu dee ne yow ki ñëw rek daa ñëw rek laaj moom lañ doon nangul julli quarante guddi quarante bés ñeent fukki bés waaw mais ki koy def nag enraaf bi nga xam ne moom nee na la nag mais kooku moom kooku moom dañ koo jëllale waliyasu billah lii la ko imam muslim indee kon gis nga riwaaye yi am fa saddaqahu mu dëggal ko mooy riwaaye sëriñam bi imam mooy sëriñam bi al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi sinon imam muslim moom ci boppam riwaayam amul tasaddaqahu mooy rek yow dem nga ci rek nga rek yow toskare nga yow waaw yow moom quarante jours loo julli kenn du ko nangu après nag am na laaj bi ñoom mooy kon kook jarul muy julli kon kan moo la ko wax <laughs> ku la ne jarul muy julli mais résultat ba ngénne ñu koy nangu dara loolu lañ koy xaj ndax daa dikkal koo xam ne nee na day xam-xam lu xaybu te xamut tus waaw wal iyaazu billaah maaman la boo xam ne manut tus manul dara ngeen naan ko maaman léegi kon gis nañ hadis bi kon ñaareelu mbir ana lëkkaalim ak suñu bunt bi ñu ne ak suñu bunt bii di wax tere guñ tere di dikkal njabarkat yi ak ku kuhaan yeeg mun a jimuuna yi ko raaf yi mooy yow jëf joo xamante ni lii wane dafa xaram mooy yow boo demee nga laaj ko laaj ko dara laaj ko rek ne ko ah Serigne damaa bëggoon da nga seetal na sama kii bi yeneen saa saa ne new quarante jours lépp loo julli yàlla du ko nangu jeex na waxoon naa la nga dem ci maire bi dem ci kiiwam wala diriyànke bi dem ci maire bi naan ko xoolal ma ah waaw waaw waaw bàjjen bi seetal ma mu wasaare per yi yow kooku laaj la ñuy wax maire bi moom dañ koo jëllale moom bu dee ki ñëw laaj kese moom la ñu ne quarante jours loo julli kenn du ko nangu moom damay laaj moom maire bi moom la loo ko war a dal walla waa yi nga xam ne mooy mooy gisaane moom kon loolu di wane xaraamu lépp loo xam ne day dañ naan dañ koo sib loolu day wane dafa xaraam léegi nag bala ñu jàll après fii dinañ gisaale après insha allah yenn xadiis yoo xam ne day wax comme que ñu ngi fii gravité wu dem di seeti façon yu mel nii quoi nga xam ne mina shayatin lañu mooy déglu li Imaamu Nawawi wax mooy tontu li nga doon wax sànq naan mais kon waa ji jarul muy julli <laughs> mais kon waa ji moo euh, soxlawul muy julli ya mu ne la déedéet <laughs> waaw ah ginnaaw bi mu waxee arbaaf lan lay tekki mu ne amal arraf ci alminaaj moom faqad sabaqa bayaanu romboon nañu leeral ko wa annahu jumlatun moom ba loolu rek euh, euh, min jumlati anwaa'il kuhaar ci façon wu gisaanekat yi la bokk mu ne qaala alxattaabi wa ghayruhu alxattaabi al imaam ak kurul moom nee na al arraf huwa alladhi yata'ataa ma'rifata <laughs> makaani al masruuq wa makaani al daalla wa nahwihimaa waaw mu ne mooy ki nga xam ne day jéem a xam yow liñ la sàccal kan moo ko sàcc ak fan la ne ak la nga réer li fan la ne façon yu mel noonu kooku mooy araaf bi waaw ak yu mel noonu mu ne wa amma adamu qabuli salatihi wala qabuli qabuli salatihi fa maana mu ne nag ñàkk nangu julli ji yoneen saa sam ne quarante jours boo demee laaj ko kenn du nangu sa julli lan mu ne maa annahu la sawaba lahu ku mooy kooku du am genn pay waaw mooy dina def dina def jaamu yàlla ji mais pay résultat aw pay gam ca roon am loolu la du am fiha wa in kaanat mujzi'a fi suquti al-fard an même bu dee ne loolu dina après loolu da koy wàcce kenn du ko ne léegi eh eh yow 40 jours ba yoboo nga dem faywaat nga dem julli waat ndax julli woowoon dañ naan non julli na le fait duñ ko ne ah yow julli woon bés sàngam ak bés sàngam loolu julli na ko waaye nag sauf que le problème bi muy am mooy du ci am résultat mais nag dina wàcce euh, le fait que farataay julli jooju moom kenn doona ko ne yow nag eh, yow kaay fii julli woo woon non loolu julli na julli moom def na ko waaye sauf que du ci am benn résultat waaw loolu la ci dul am loolu moom la ko borom bi xaj wal iyaazu billah léegi nag imaamu Nawawi mu tekki ne ah, mu ne wa in kaanat mujza fi suquutil fardan wala yaxtaaju ma'aha ila i'aada waaw mooy li wax mooy du soxla ñu ne ko eh yow bu 40 jours yi jotee imagine yi dañuy fay dem bala ñu ne nii ñu demati bala ñu ne nii ñu demati ñoom ay multirécidiviste lañu <laughs> ñooñu moom nan la mbir yi demee ci ñoom moom moom loolu moom nga xam ne daanaka semaine bu ne wala weer wu waaw mu am na loo xam ne yaxanal na ko ngir ngir ngir buxaabakat yi kese la la ko fi dencal ab weexal boo xam ne mooy dernier hadis bi dinañ gis weexal bi ñuy jox bu buxaabakat daa xaram <laughs> waaw waaw mooy lañ koy weexale te léeg-léeg wax daal ay psychologue lañ dañu ñëw naan la seetal lu la doy rek man moom duma laaj dara waaw bu ma defee nag nga dem nga gis ba xam boo gisee léegi lépp lu la sa xol may rek baax na kooku gis yow de tey nga dee <laughs> kooku moom kooku moom nga demoon sax kooku moom mooy gor gor na la bu yàgg parce que kooku am problème kii ñaata laa koy jox loo ko nar jox xeet te loolu la ci bëggoon waaw ab psychologue la loolu la ci bëggoon mooy rey la ba nga ne wét mu suqi la comme ni ñuy suqee ganaar waaw kooku ki ñëw sax dóoral la caché ne la man nangam laay laaj ci yow moo ci sa poche quoi mais masula manul amul dara lu ci baax <laughs> amul lenn lenn loo xamante ne baax na ci li nga xam ne moom lay liggéey ak moom la lay wax waaw mooy loolu nag nga xam ne moom lay liggéey di ko def loolu dafa xaram waaw moo la imaamu Nawawi ne kenn nag du ko laaj eh, wala yaxtaaju ila i'aada kenn du ko ne ko eh, eh, ayo yow léegi ni ngay def reprendre sa julli non parce que defoon na ko lool kese la lool kese moo koy wàcc mais sinon sawaab pay ga waroon am ci julli ji dañ ko koy xañ léegi nag mu ne wa naziru hadihi as-salatu fi l ardi al mahsuba xam nga lii nag masala yu xëccoo la de voilà lii muy wax nii du boroom xam-xam yépp ko jàppe nii ah. <laughs> waaw du boroom xam yépp ñoom ñoo ko jàppe nii waaw du ñépp ko jàppe nii waaw mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii Euh, mooy lii niroog masala bu mel nii moom lañu al asbah wan nazair ay masala yoo xam ne dañoo niroo waaw dañoo niroo nga xam ne il suffit nga xam bi dangay xam ne yeneen yi lii mooy seen kii quoi voilà lii mooy seen atte lii mooy seen kii mu ne bokk na ci mooy di julli ci suuf soo xam ne da nga koo këf da koo sàcc da nga koo kii voilà sàcc suufu jàmbur toog ko di fa julli quoi mu ne mujj ah musqita lil qada loolu ah dina wàcc ci waa ji te tamit kenn du ko ne eh kaay fay kenn du ko wax mais lii waxoon nañ la ne xambali eh, yi ak lenn ci maalik yi dañ bañ bañ yow bàyyi la leen wax na yàlla maa ne day fay laa wax baña fay da non non non booy loolu du baax du baax du baax boo fa jullee santaa yow xamal ne mënoo mësoo julli sàccal teenee jàmbu ci Mali parce que yaa ko ëpp ay moyens après nga ñëw toog fa di julli boo fa jullee yow cent ans quatre dimanche mu ngi mel ni mësoo julli waaw ah, ñoom moom parce que al al nahyu yaqtari fasadul manhi an ndax bañ la ko teree lépp lu ci wëratee génn day nekk loo xamante ne nii day day day waral ak yàqoom waaw day waral loolu kaduk dootul baax ci nen la la mënatu baax waaw wal iyaazu billah wal iyaadu wallahi billah léegi moo tax ñii nag lii dalay wax li nga xam ne waa jumhur loolu la ñuy wax ko que ne li mel nii mooy comme ku sàcc benn suuf daal di fay julli mujj si ah ah dina wàcc kenn du ko ne yow timis gi nga julli ci suuf si wala ju julli yi nga fi julli yépp reprendre atal déedéet musqitalil qada dina wàcce dina tax mu wàcc ci moom ah, ci li nga xamante ne nii mooy euh, fay waaw. waaye walaakin waaye la sawaaba fiiha kada qaalahu jumhuru ashaabina waaye nag na ko leer ne dara la ci dut am waaw dara du am yool ci lii dara la am dara dara dara am <laughs> mu ne leen naka niila la jumhuru ashaabina lépp ci li nga xamante ne nii mooy suñu boroom xam-xam yi wax waaw man nañ la nag loolu xëccoo la ba pare nag mu tecc moom imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne qaalu fa salaatul fard wa ghayriha min al-waajibaat idhaa utiya biha ala wajhiha al-kaamil tarattaba alayha shay'an suquutul fard anhu wa husuulu thawaab fa idhaa addaha fi ardin maghzuuba hasala al awwal dunal thani wala budda min hadha at fi hadha al-hadith fa muttafiqun ala annahu la yalzamu man ata al-arraf i'adata as-salawati arba'ina fa wajaba ta'wiluhu wallahu a'lam mu ne li tax ñu wax lii ñun mooy kene ki nga xamante ni nii ah, julli farata wala def benn ci julli yi nga xam ne farata la wala jooxe lenn ci farata ñaari mbir moo ci gàll bu ko nit ki defee mooy bu ko defee mooy wàccuk li mu ne woon farata ci loosam day wàcc beneen mbir bu ci gàll mooy borom bi nag daal di ko ciy fay yoone ko ci waaye waaye bés bu dee nag da ñëw ci suuf soo xam ne da koo sàcc hein ci la ñëw julli bu boobaa benn bi mooy wàcc ci moom mooy lan euh, hein dootuñ ko laaj yow farata ba defoo ko woon waaye nag yool bi la dul am waaw <laughs> waaw <laughs> waaw ay loolu wax nañ la loolu wallahu taala alam euh, loolu euh, kii la quoi ab xëccoo la waaw waaw waaw <laughs> euh, wallahu taala alam kon lii Euh, lu garaaw la quoi man ata arrafan la tuqbalu lahu salah arbaina layla hmm? saawaay <coughs> loolu moom jar naa seetaat quoi war naa tax ku nekk nga xoolaat sa bopp waaw ah waaye moo tax loolu imaamu Nawawi wax par exemple imaam al-Qurtubi dane zahiruhu li feeñ nag ci hadis ba mooy anna salawaatu fi hadhihi arba'ina tahbut tahbatu wa tabtulu waaw wa huwa jaarin ala usulil xawaarij al faasida fi takfirihim bi dhunub wa qad bayyana fasaada hadha al asl fi ma taqaddama wa annahu la yahbitu al a'mal illa al ridda wa amma ghayruha fal hasanat ah, ah, tubtilu sayyi'at <laughs> kama qala ta'ala innal hasanati yudhhibna sayyi'at wa hada madhabu ahli sunnati waljamaa fa laysa maana qawlu la tuqbalu lahu salaat ay tahbitu bal innama maana wallahu a'lam anna la tuqbalu qubul ar-rida wa tad'ifu al-ajr lakinnahu idha fa'ala ala shuruti al-khassa biha faqad bari'at dhimmatuhu min al-mutalaba bis-salah mooy mu wax comme Imam an-Nawawi lii loolu lay ñoo niru way wax mooy julli yi nga xam ne moom la waa ji julli bu demee seeti ab gisaanekat quarante guddi wala quarante jours duñ ko nangu ah li feeñ ci biti mooy day worot day yàqu mu ne loolu nag ci usulu xawaari ji lay la la tegu yi nga xam ne dafa yàqu kene di weddiloo nit ñi parce dañoo def bàkkaar yu mag mu ne lool nag leeral nañ ci lu jiitu que ne loolu cosaat la boo xam ne teguwaay la boo xam ne dëgërul yàqu la waaw que ne liy yàq jëf mooy ridda waaye loolu waxoon nañ la mu ne arrid ak kemta yeneen yi wa amma ghayruha fal xasanaat yeneen yi tubtul tubtilu sayyi'at hmm? yi nga xam ne ñooy yu baax yi nag ñoom comme li alquran wax innal xasanaati yuzhibna sayyi'at mooy yu yenn yu baax yi mën nañoo dindi yenn yu ñaaw yi waaye loolu euh, dañuy euh, loolu waxoon nañ ci ah ah que ne de façon am na jëf yoo xam ne dañuy yàq jëf loolu moom comme ay alxasadu taqulul xasanaat kama taqulu annaarul xatam loolu leer na loolu moom daa nekk yoo xam ne lu leer la man nga leeral nag ne xawaari ji ñoom li ñuy wax tegul noonu li ñuy bakkaaru nit ñi mais na yoo xam ne moom day ay jëf te loolu gisoon nañ ko fi taxawoon ci même imaamu Nawawi doon wax comme waxu imaamu al-Qurtubi ñu ne non non loolu ma ne am na jëf yoo xam ne c'est sûr que day yàq ay jëf waaw waaw loolu day yàq ay jëf waaw te lii nii daa bokk ci jëf yi nga xam ne day yàq jëf kay mooy yàq gan ngay ban façon yàq la koy def yow boo demee seeti apparence ab ci yàlla du la nangul dara mais jëf jooj lu ci baaxati lu dul li waa jumhur di wax comme l'imam An-Nawawi di wax noonu rek ne loolu mooy duñ ko ko laajaat ne ko kaay defaat ko mais booy jaamu yàlla pour lan ngir mu nangu ko noonu mais loolu doo ko am mooy yàqu na <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw mu ngi noonu kon kooku mooy daraam bu baax waaw loolu lu jara bàyyi xel la ko ah léegi am na yeneen yoo xamante ne ni yeneen i xadis yu ñëw di wane ŋaññ imaamul xaafis na xajar mu ngi koy tudd li hmm? nga xamante ne mooy bunt biñ gisoon mooy bi weesu bi ñuy commencé euh, bii wees bi ko jiitu suñu buntu mu mbëstal boobu ñu doon wax ci kahaana te imaam al doon wax mooy ci baabul kahaana ci sa imaamul Bukhari kitaabu tibb baabul kahaana foofu la waxee lii ñuy bëgg a wax mu continuer ko ginnaaw bi mu indee taqsimaat étape mooy euh, division bi imaamal al yi defoon ne euh, gisaanekat yi dañoo am ay ay ay façon nag yoo xam ne <laughs> moom la ñuy liggéey mu ne warada fi dammi kahana dañuy wax kahana di wax maa axrajahu ashaabu sunan wa saxahahu al mu ne tarot na ci ŋaññ gi nga xam ne moom la shari ash-shari alayhi salaatu wa salaam daal di ŋaññ li nga xam ne mooy jëf joojee di ak ak li nga xam ne moom la ashaabu sunan yi mooy wa ashaabu sunan daal di solo al-arba wa saxahahu al-Haakim imaam al solo na ko waaye daal na koy wéral min hadith abi hurayrata ci abu hurayra rafa'ahu boo da koy këti ba yeneen saa saa mu ne man ata kaahinan aw arrafa fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xamante ne nii da nga dikkal yeneen saa saa ne képp koo xam ne da ngaa dikkal kaahinan koo xam ne day gisaane aw arrafan wala kuy xam-xam lu naan waa la la réeral la nga leelu xam naa fam ne sa a ma nga xam ne a xam ne ak nangam mën naa ko xam di jéem a xam-xam lu bu nga dem yow dem yow jigéen gi wala góor gi wala ngeen wala ngeen def délégation wala lu ngeen mën a dem ngeen dem laaj ko fa saddaqahu nga dem dëggal ko bi maa yaqulu ca lam lay wax faqad kafara kooku na ko leer ne weddina bi maa unzila ala muhammadin li nga xam ne moom lañ wàcc ci seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaam alxaam na xajar mu ne walahu shahid te xadis bii am na lu koy lu koy appuyer lu koy témoin témoigner min xadisi jaabir beneen saxaab boo xam ne saloon na xadis bu nii wa Imran ibn Husayn ak hadith Sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu mu ne akhrajahuma al-Bazzar mu ne imaam al-Bazzar ak Sayyidina Imran radiyallahu anhuma bi sanadayni jayyidayni ci ñaari sanad yoo xam ne càllale yoo xam ne yu baax nañ mu ne wa lafzuhuma seen kàddu lii la man ata kaahinan <coughs> waaw mu ne dane képp koo xamante ne nii dikkal nga ab gisaanekat waaw mu ne moom noonu la ko ñëwee waaw mooy nga dëggal ko yow na la leer ne lipp loo xamante ne nii yow da weddi li nga xam weddi nga liñ wàcc ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne wa axraja Abu Ya'la min hadith ibn Mas'ud bi sanadin jayyid mu ne leneen al imaam Abu Ya'la solo na ci hadisu Seydina Mawlana Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ci càllale boo xam ne bu baax la mu ne laa mu ne lakin lam yusarrih bi rafi waaye imaam ibn Mas'ud leeralu ne li yeneen saa sama ko waaye mu ne waaye wa misluhu la yuqaalu bir ra'y waaye lu mel noonee kenn du ko waxe sa xalaat du nit day taxaw di wax xalaatam te loo xam nañ ne surtout saxaaba yi nga xam ne xamewuñ leen di jële ci waa banu Israaïl bu ñu waxee lii mooy xadiis la loolu lañ naan xadiisun mawquufun lahu hukmu rafa xadiis la boo xam ne ci saxaaba bi la yenn waaye day yor àttee lu yonent bi alayhi salaatu wa wax duñ taxaw ne yonent saa sam waaye daa am yoo xam ne kenn du ko waxe xel te loolu dañuy xam ne saxaaba yi amoon nañ ci ragal yàlla keet seen borom loo xam ne doo duñoon xëy tëb rek di wax noonu ci yoo xam ne yu mel nii lu dul danañ koo jële ci yonente bi alay saa saam rawatina bu dee koo xam ne miine ñu ko xamawuñu ko muy jële ci waa ahlul kitaab <coughs> ci yawur yi wala kercaan yi mu ne kon foofu lan la ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wax mu ne waaw lii la wax moom dane Eh, foofu Ibnu Mas'ud dane man ata arrafan aw sahiran aw kahina wattafaqat alfazuhum ala alwa'id bi lafzi hadith abi hurayra mu ne képp koo xam ne dikkal ga arrafa kuy gis-gis lu di xam-xam lu lëla réer la nga kii moom xam na fu mu ne sahiran am njabarkat kuy jaay magi aw kaahinan wala ab gisaanekat mu ne riwaayu hadith yi ma la fi tuddal yépp sayna Jaabir sayna Imraan ibn Husayn ibn Mas'ud dëppoo na seen kàddu yi alal wa'iid bi lafdi hadith abi hurayra waaw waaw mooy dañoo dëppook hadith sayna abu hurayra bi ne mooy kooku weddi na li nga xamante ne nii moom faqad kafara bima nu unzila ala muhammadin weddi li nga xam ne moom lañu wàcc sayyidina muhammad sallallahu alayhi allahu akbar mu ne illaa suuf hadithu muslim hadith sayna muslim fa qaala fii lam yuqbal lahu ma salaatun arba'ina yawm ba mu bi ñu nekk nii boobu dane duñ ko nangul boobu lam yuq lam tuqbal la wax foofu moom kenn du ko nangul ëpp julli quarante jours kenn du ko nangul waaw lam tu lam yuqbal lahu sa arba'ina yawman suuf ko foofu noonu la mu ne wa waqa ba mooy hadith bi ñu nekk inda at-Tabarani ñëw na ci al imam at-Tabarani min hadith Anas boo xam ne beneen sahaaba sayna Anas ibn Malik bi sanadin mu ne ci jàll jàllale boo xam layyin boo xam ne nag bu woyof la marfu'an boo xam ne yëkkati na ko ba ci yeneen saa saam bi lafzi ci kaddu man ata kaahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad bari'a mimma unzila ala muhammad wa ma an wa man ataahu ghayra musaddiqin lahu lam tuqbal salaatuhu arba'iina yawman waaw mu ne wal ahaadiisul awwal nag ma sihhatihimaa wa kasratihimaa awlaa min haadaa waaw mu ne bu Seydina Anas bi dane man ata kaahina Seydina Anas nee na saa sam nee na ku dikkal ab gisaanekat fa saddaqahu nga dëggal ko bi maa yaqulu li mu lay faqat bari yow na la leer na dégg nga ba set wecc mimma unzila ala Muhammad ci li ñu wàcc Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yow weddi nga ko mooy nga dëggal ko wa man ataaku ko dikkal ghayra musaddiq waaye dëggaloo ko lahu dëggaloo ko te la lay wax lam tuqbal salaatuhu arba'ina yawman kenn du ko nangulul ay jullim quarante jours mais da ngay gis ne lii daa wuteeg hadis bee hadis bi ñu nekk te moo ko gën a wër fuuf mu ngi musnad imam ahmad sa imam muslim keneen li mu wax mooy boo ko dig man ata arrafan fa sa'alahu an shay fa saddaqahu lam tuqbal lahu salaa arba'ina yawma koo jëkkalee ab gisaanekat nga laaj ko dara nga dëggal ko kooku imam muslim wax nañ la amul fa saddaqahu nga dëggal waaye boobu daree kon imam ahmad càllaleen yi tam même càllale yi la mooy wane ne loolu fa saddaqahu bi bi la bokk mooy nga dëggal ko day am quarante jour yoo xam ne kenn du la ko nangul kon hadith sayna anas bi manu la nekk ne ki ko dëggalul moom la ñuy eh, eh, eh, dindi quarante guddi yoo quarante jours yoo xam ne kenn du ko nangul mooy ki ko dëggalul ki ko dëggal nag na li yonent saa ñu wàcc coom naan la doo mbir mi lenn la mooy mooy mooy mooy wàcce gëmul li nga xam ne moom lañ wàcc ci yonent bi alayhi salaam waaye kenn du ko nangul en plus kenn du ko nangul quarante gouttes euh, jours lépp loo xam ne moom la julli lool mooy dëgg voilà kon loolu mooy li nga xamante ne mooy li leer ci xadiis yi nga xam ne ñoo gën a dëgg moo la imaam al-Hafiz Ibn mu ne rahimahullah kon xadiis yu njëkk yi ma sihatihimaa ak ànd ak seen dëgër wa kasrati wa kasratiha ak wa ma sihatiha ànd ak ak bari ak dëgëram wa kasratiha ak bari bariwam awlaa ñoo gën a yey min hada ka xadiis bii di wax naan ku ko dëggalul moom la ñuy euh, moom la ñuy bañ a nangul quarante guddi léegi boo ko dëggalee yow weddi nga lool bii yooyu ñoo ko gën a yey mu ne wal wa'idu tëkku bi jaa ah taaratan bi adami qabuli salaa wa taaratan bi takfir mu ne tëkku bi nag léeg-léeg day ñëw ci lan ñàkk nangu julli beneen bi ci juge kooku que ne daa weddi na li ñu wàcc ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne fa yaxmalu ala xaalayni min al aati waaw mu ne bu ko defee ñaar yëpp mooy ñaar yëpp lañ koy yen waa ji mooy boo demee gis ab ab jabaar ab ab jabarkat ab ab gisaanekat ah loolu boo fa ñëwee loolu mooy li nga xew lenn la hmm? mooy ne yow weddi nga nga laaj ko dëggal li mu wax weddi nga li ñu wàcc ci saa am te ñeen fukki guddi ñeen fukki bés lépp loo julli kenn du ko nangu voilà mu ne ashara ila za al-Qurtubi waaw quoi alhamdulillah mu ne lii lépp nag ki nga xam ne moo junju lii mooy al imam al-Qurtubi abu abul abbas ahmad borom sëriñu borom tafsir bi wallahu taala alam hmm? voilà kon mu ngi nii lii lépp di wane kon gravité wu dem di seeti ay njabarkat ta daanaka gis fu ku fa dem te gëmu leen mooy ba mu fay dem gëm gën a yow bu may dem samay mbir di sotti moo tax lépp lu ñu leen wax ñu gëm weddi nga li ñu wàcc ci yoneen saa salaam deuxièmement mooy quarante jours lépp loo julli kenn du ko nangu waaw bu dee ñële moom bu dee waxu ñoom ahmad bi moom ci kaw loolu mooy kon dañ la ko tere nga def mooy yow kenn du ko nangu mooy de toute façon jariñu moom nga ñàkkoonu jullee yam waa jumhur nag ne bu boobaa dañ koy <laughs> eh, dina ko wàcc de waaye nag yool la ci lul am wallahu taala aalam kon bii di ñëw insha allah ñu jël xadis bi ci tegu muy xadis mille six cent soixante-dix mooy xadis bañ la wax ca